وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أنه كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال allahumma bika amsaynaa wa bika nahyaa wa bika namuutu wa ilayka nushuur rawaahu abu daawuda wa tirmidi rahmatullahi alayhima wa qaala xadiisun xasan kon al imaamu alxaafidu nawawiyu rahimahullah mu ñëw ñun suñu ñetteelu xadiis ci suñu jotaay bii ñu génn ci chapitre bii ñu nekk muy chapitre 248 baabu zikri inda sabaahi wal masaa bunt bi di wax sikkar yi nga xam ne moom la ñu war a def suba ak ngoon ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ hadis 1452 mu ne wa anhu muy sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala jaa'a rajulun ilaa nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ya rasuulallah maa laqiitu min aqrabin ladaghatni al-baariha walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis hadis bi ci tegu muy 53 mu ne waanahu mu ngi koy jële ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ba léegi xadiis yi ñu fi gis yëpp ñaar yu mujj yu njëkk yi ak bii moom moo ko solo an nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu kana moom kaana nekkoon na yaqulu di wax ila asbaha bu masaana xëy bokkoon na li nga xam ne nen saasam da koo dappetoo woon da koo saxoo woon moo tax mu utiliser kaana lii la doon wax bokk ci ñaan doon allahumma e sa borom bika asbahna ah allahumma bika ci yow de asbahna mooy bu ñu xëyee yow yaa tax ci yow la suñu sukkandiku nekk ba mën a nekk ba mën a xëy waaye tamit ah ci sa protection sa aar gi ñu aar ak sa qayyum gi nga taxaw jaam yi ci la ñu mën a xëyee mën a nuur ci say xéewal waaw waaye nag di ñaan nag nga dimbali ñu nag ba bi ka asbax naa bu ñu xëyee ci yow la ñuy jaar di la sant waaw waaw di la ñaan dimbal nga may ñu ñu lay sant tamit bi ka asbax naa jàllarbeekuwuñu ba ñu tëddee ak bi ñuy yeew lu dul ci sa ndogal ak sa ndigal ak sa kàttan waaw kon bi ko asbax naa wa bi ka am say naa te tamit ci yow lay si jaar ci sa jàppale kese ak sa ndimbal ci lañu xëyee di ñaanit ah wa bi ka am say naa ci lañu gontoo bu gontu jotee tamit bu ñu fi nee yaa tax waaye it di la ñaan nga dimbali ñu ñu lay tudd di la sant di reconnaître sa xéewal yi yi nga xam ne la hawla lana wala quwwata lana illa bik amuñu kàttan sant la amañu amuñu pexe amuñu kàttan di la sant lu dul di ko jaare ci yow kon wa bika amsayna wa bika nahya ci yow lañuy jaar ngir dund yaa ñu mayu dund waaw yow yaa ñu may dundoo wabika namuut waaye it bu ñuy faatu yow yaa kiy faate yow yaa ñuy faat waaw wa ilayka nushur te nag ci yow nag ca la pang ma denc dekki dekki ginnaaw bi ñu faatoo ci yow bu ñu dekkee ci yow lañ jëm te yaa ñuy dekkil loolu bu xëyoon kon da doon commencé lan allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nushur mu ne wa ida amsa bu masaana gontu nag ngoon jot kon azkaaru sabaax ngoog sabaax suba gi loolu la doon wax bu ngoon jotee lan lay qaala mu ne allahumma bika amsayna waaw al alaqa lien bi am entre li ngay ñaan ak jamono juñ koy ñaane bu dee suba mun tàmbale allahumma bika asbahna ci yow de li ñuy xëy jaar bu ngoonee mu ne wa bika allahumma bika amsayna allah ci yow ak li ñu waxoon sànq li ñu gonti wa bika nahiya te yow yaay ci ñuy dundal de suñu dund ci yow lay jaar wa bika namut suñu faatu it ci yow lay jaar wa ilayka nushur te ci yow nag lañ ñuy bu ñu dekkee ci yow lañ jëm mu ne rawaawu soloona ko abu daawud day al imaam abu daawud sulayman ibn al ash'as as-sijiziyu as-sijistaaniyu rahimahullah wa tirmidhi da al imaam abu isa muhammad ibn isa ibn sawrata ibn musa al tirmidhiyu rahmatullahi alayhi léegi laaj bu njëkk mu ne waqaala moom nag bi mu ko solooy dane xadiisun xadiisun xadiis la boo xamante ne xasanun bu baax la léegi laaj bu njëkk mi mooy est-ce que moom dongo solo ñu la déedéet imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi daal dina koy solo moom tamit indi na ko ci ñaari bërëb non ñaari bërëb jëla ko ci muy musnadu abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda waaye naga noon al imam ibnu maaja solo na ko al imam abu daawud mu ngi kon di awwalu kitaab al adab abwaabu an-nawm baabu maa yaqulu idhaa asbaha mu ne haddathanaa muusaa ibnu ismaa'iil mu ne nettan suñu sëriñ di muusaa ibnu ismaa'iil mook imaamul buxaari fii seen sëriñ la di muusaa ibnu ismaa'iil al-minqari mawlaahum abu salama at-tabuzaki al-basri di al-haafid at-tabuzaki al-manqari al-basri abu salama génn àddina la 223 rahmatullahi alayhi ah voilà ah qaala mu ne haddathanaa Wuhayb mu nekk ñu nettali mooy Wuhayb di Wuhayb ibn Xaalid ibn Ajlaan albahiliyu albahiliyu rahimahullahu mawlaahum Abu Bakr al-Basri al-Karabisi di saahibul Karabis rahimahullah génn àddina la 165 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Suhayl mu ne kii nett mooy Suhayl di Suhayl ibn Abi Salih Dhakwan as-Samman Abu Yazid al-Madaniyu rahimahullahu ta'ala al-Ghatafaniyu mawlaahum génn àddina ci xilaafa ci wilaya Abu Jaafar entre am nañu ne cent trente-huit am ñu ne déedéet cent quarante la génn àddina rahimahullah di doomu Abu Salih mu jële an abihi mu jële ko ci baayam di Abu Salih di Zakwan as-Samman az-Zayyat borom import export génn àddina la cent un rahmatullah alayhi Abi Hurayrata mu jële ko ci Mawlana Abu Hurayra al-Hafiz ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu génn àddina la cinquante-neuf ci li gën a dëgër insha Allahu ta'ala ëpp lum solo saxaa ci sa lum nettali fi hadis ci sahaaba yonent bi alayhi salatu wassalam an innabii muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama annahu kaana yaqulu ida asbaha allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namuutu wa ilayka nushur wa idha amsa qala allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur nii la ko al imam Abu Dawud de kanta al imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi moom dane ñeneen la ko ndee mu ngi ko ne abwaabu da'awaati an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaw moom al imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ah moom neneen la ko ëndee neneen la ko ëndee téere bi nag daa juum ne hadith 33 88 hadith 33 88 ci jaami'u Tirmidhi hadith Mawlana Usman la ibn Affan alayhi ridwaanur rahiim rahmaan waaw léegi boobu te dinañ ci ñëw insha allah mais du guy xadis bii nii euh, mooy xadis numéro 33 91 mu ne abwaabu da'awaati an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun addu'a ida wa ida amsa buntu bi wax ñaan bi ngay ñaan bu deene da ngaa ak boo gontee mu ne hadathana ali ibn hujr voilà seen série la ñoom ñu imaamu muslim ak ñoom ñoo muy Ali ibn Hujr eh, ibn Iyas ibn Muqatil ibn Mukhadish ibn Mushamrikh al-Baghdadi as-Sa'di al-Hafiz Abu al-Hasan al-Marwazi génn àddina la 244 rahmatullahi alayhi am na wuute qaala mu ne haddathana Abdullah ibn Ja'far mu ne gën a taw Abdullah ibn Ja'far di Abdullah ibn Ja'far ibn Najih as-Sa'di mawla Abu Ja'far al-Madani al-Basri kii mooy kan <laughs> kii mooy Ali ibn al-Madini sëriñu imaamul Buxaari bu mag bi kii mooy baayam Abdallah ibn Ja'far <laughs> moom nag da'if la voilà dëgërul woon ndeysaan ak doom ji ni mu nekke ponk la moo tax borom Taqrib at-Tahdhib mu ne waaw kii wérul la waaw <laughs> waaw Allahu akbar ah waaw Yahya ibn Ma'in bokk na imaamu Tirmidhi dane da'afahu Yahya ibn Ma'in wa ghayruhu dane imaam Yahya ibn Ma'in ak kurul moom nee nañ kii dëgërul waaw ah, imaamul Bukhari na Yahya ibn Ma'in takallama fiihi de ah sama baayu sëriñ bi de <laughs> Abdallah ibn Ja'far al-Madini al-Madini ax ñaan Ali ibn madini male Hayatul Wadi di doom bi yi daal Ali ibn madini Yahya ibn Ma'in wax na ci moom de mooy yooyu hmm? ah ah doom ji ndeysaan ak ak ak ak kii ak ak ak ak teggin yu rëy yi ah <laughs> <laughs> Ibn Hibbaan nee na al imaam Ibn Hibbaan rahimahullah nee na dañoo laaj Ali ibn al-Madini ci baayam quoi <laughs> mu ne isalu ghayri mu ne laaj li waaw loolu tamit mooy daa nekk loo xam ne sujet bu délicat waaw bàyyam dëgërul waaye lii xam-xamu xadiis yoneen saa salaam te tamit alquran moo ñu diglal eh, baaxee birrul waalidayni waaw baaxee jëme ci say ñaari waajur al imaam Ibn mu ne dañu laaj Ali ibn al-Madini rahimahullah ci mbiru baayam waa baayam dëgër la wala déet mu ne is'alu ghayri <laughs> laaj leen keneen ku dul man laaj leen keneen dem leen ci keneen ngeen laaj ko sama baay lan <laughs> ci wàllu xadiis gaa yi na ko mais sa al na aka mais non non yow yow mii lañ bëgg a xam <laughs> lan ngay àtte ci sa baay quoi <laughs> mu daal di sëgg tuuti après rëkkati yëkkati bopp bi mais ah huwa diin ah man de li ma waroon wax naa leen ko ngeen laaj yi keneen waaye nag comme que xam-xamu yeneen saa salaam dañ ko war a leeral ah lii de mooy suñu diine abi da'if ah sama baay de dëgërul waaye gis nga teggi ni quoi waaw waaw moo tax am na foo xam ne moom dane wa fi hadith ash-shaykh ma fihi waaw dafa nettali ba jële ci baayam ba pare waaye ne ah waaye nag sama ci xadiisu sama sëriñ bi de ci sama baay am na lu ci nekk de waaw <laughs> allahu akbar wala <laughs> al euh, seen xarit bi ñoom ya Ali ibn al-Madini muy al-Fallaas <laughs> al-Fallaas mu ne ah, yow da'iful xadiis de waaw waaw waaw allahu akbar euh, allahu akbar allahu akbar waaw moom moom waaw <laughs> en tout cas dëgërul euh, imaam an-Nasaa'i moom rahimahullah dana matrukul xadiis boo boo gisee nag waxam jar da dàq ganaar euh, parce que al-Fallaas ci boppam dane man rahimahullah bokku ci waa kutubu sitta al-Fallaas imaamul Buxaari la imaam Muslim imaam Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ak Ibn Maaja waaw Ibn Bahr al-Fallaas mu ne damaa dégg Abu Dawud at-Tayaalisi mu ne Abdallah ibn Jaafar mii daf ñoo dégmal nee na man Abu Dawud at-Tayaalisi ma dikkal ko ak Abdus Samad ibn Abdul Waaris ñu ne ko dégg nga ci Damra ibn Sa'id dara mu ne leen déedéet ñu ne ko sami'tu min al-Ala ibn Abdurrahman kanta al-Ala ibn Abdurrahman dégg nga ci moom dara mu daal mu jaxal wax ñu ay xadiis yu tuuti ci moom naka noon ci Abdallah ibn Dinar ak ay xadiis yu tuuti nee na summa xaraja fa aada alayna après mu génn mu ñëwaat ci ñun fa qaala mu ne haddathana Damratu ibn Sa'id mu ne Damratu ibn Sa'id moo ñu nettali te moom la leen njëkkoon wax biñ ko laajee moom lañ ko njëkk a laaj ndax jàngi ndax jëla ngi ci moom dara mu ne leen déedéet <laughs> waaw kon loolu eh, eh, eh, nee na ke léegi nag <laughs> alfalas nee na après ba dajeek Abdou Samad comme que Abu Daawuda sëriñam bi ak Tayaalisi bokk rek Abu Daawuda bi bi solo xadiis bi waxoon nañ la ko Abu Daawuda yi bokk kii moom moom mooy moo moo moo gën a màgg kii la voilà mais moom moom moom mooy siiw ci nit ñi quoi boo ne Abu Dawud borom sunan bi la ñëpp xalaat mais bokkul kii de as-Sijistani non kii ak Tayalisi la léegi Abu Dawud léegi al-Fallas ne man bi ma Abu <laughs> sama sëriñ bi Abu Dawud waxee lool ah fa laqiitu Abdus Samad ma dajeek Abdus Samad mi mu ne woon moom la àndaloon bi leen Abdallah ibn Jaafar bi baayu Ali ibn al-Madini dikkalee di leen wax lii ne déggawul ci Abdus Samad euh, déggawul ci ci kii. ci ci Damrat ibn Sa'id dara ba pare après mu leen di nettal naan jëlee na ci moom nee na ma dajeeg Abdus Samad ma laaj ko fa qaala kama qaala Abu Daawuda mu wax ma comme li imaam Abu Daawuda waxoon ma xam ne man al-Fallaas daal kon ah Abdallah ibn Jaafar daal bi bàyyi suñu xarit bi daal euh, dëgërul quoi <laughs> ah, waaw waaw. da doon def def la nag nag du du du dafa tey di di wax lu amul en dafa moo na imaam al-Hafiz Ibn Hajar ne taghayyara hifdhuhu bi axira ak moqaram moo fat moo moo moo jaxasoo ba léegi mooy daa mel ni euh, en fait dafa doon mel ni finalement ku am Alzheimer xam nga ko am Alzheimer léeg-léeg nga ñëw wax ko dara ngeen waxtaan ci dara nii après nga yoru ko fàttali mu mel ni loolu masu ko wax wala masu la jaar ci xelam voilà moom sëy yu mel noonu quoi waaw waaw moo tax loolu la quoi wallahu <laughs> taala alam moom mooy Abdallah ibn Jaafar ibn Naji as-Sa'di mawlaam Abu Jaafar al-Madini al-Basri du madani de madini di waalilu euh, euh, ponkal mu mag bi al-Jabal montagne xam-xamu hadith di ali ibnu al-madini rahimahullah hayatul waadi sëriñ bi gën a mag bi imaamul buxaari rahimahullahu taala kon moom mu ngi gën a àddina ali ibn jaafar cent sept génn àddina cent soixante-dix-huit rahmatu am na nag ñu ne cent quatre-vingt-huit wallahu taala qaala mu ne axbarana suhayl ibn abi salih gis nañ ko sànq an abihi muy abu salih dakwaan borom import export an abi hurayrata radiyallahu taala anil jami' annahu qaala kaana rasulullah déglu kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuallimu ashaabahu dana yeneen saa sam da doon jàngal saxaabaam yi yaqulu di leen wax ñuy wax nii ila non seulement fële dane da koy def riwaa imam Abu Dawud bii non seulement da ko doon def mais da ko doon jàngale ida asbaha ahadukum bu kenn ci yéen xëyee fal yaqul na allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaykal bi masir mais bii daa bii nii hadis bii de sena dëgër wa idaa amsaa falyaqul allahumma bika amsaynaa wa bika asbahnaa wa bika nahyaa wa bika namuutu wa ilayka nushuur waaw mu ne haadaa hadiisun hasan loolu al imaam al haafiz al tirmidi wax bu da koo xasanal nag lu tax parce que mooy am na yoon yoo xam ne wér na voilà wax nañ la ah, na ko noon al imaam Ibn Hibbaan solo na ko ci saxiixam na ko noon al imaam Abu Awaanata ah, rahimahullah tanta kon nii la demee alors que bu dee càllale bële moom bu kii bi moom boobu moom ñooy aljabal ñoo fa nekk mooy montagne yi nga xamante ne nii eh, mooy eh, gisoon nañ Muusaa ibn Ismaayil mu jële ci Wuhayb mu jële Suhayl loolu rijaalu saxiix loolu moom eh, taxul ñuy wax voilà wallahu taala alam kon moo tax hadis bi wér na moo tax imam kii ne euh, al al al al Tirmidhi malgré ne moom càllaleen bi mu ci am dëgërul mu ne euh, mu ne mu ne loolu lu hadis hadisun hasan kon ginnaaw bi nga xam ne lañu gis lii hadis bii nii Euh, mu nekk xadis bu rëy loo xamante ne nii yeneen saa salaam dañu ko lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy baabu zikri inda sabaax wal masaa buntu bii nga xam ne day wax sikkar bi ñuy sikkar fii suba gi ak ngoon mooy yonent way saa saa nekk loo xam ne da ko doon dëkke moo tax Seydina Abu Hurayra ne kaana yaqulu ida asbaha bu masaana xëy mooy bu euh, bu bu xëy gi di dugg mooy bu sabaax di duggee voilà moo tax ñaan gi da bàyyi ba suba jot doo ko def euh, neen naan avant fajar nga def ko déedéet da ngay bàyyi ba julli fajar wala bu dee fajar jot na bu fajar jotee jamono ji nga xam daal fajar gi xar na moom waaw nga ñëw def say julli après di xaar ci jàkka ji imam bi ñëw ak yooyu nit ñi di julli ñaar rakk man nga ko commencé ndax yooyu ida asbaha la yaa ngi ci sabaax gi voilà kon nag mu ngi noonu ida asbaha bu ma soon a xëy da doon wax wax ji kaana yaqul nga xam ne dañoo saxoo woon ba pare ci riwaaye bee bu imaamu Tirmidhi bi da doon jàngal saxaabaam yi radiyallahu anhum jàngalaale xeetam ci gannaawam ñuy wax lii allahumma isa eh borom bi ci yow dongo asbahna te tamit bu ñu xëyee yow la de waaw waaw akbar waaw mooy sa sa sa ak kaaraange kese ak say xéewal looloo tax ñu mën a xëy kon nag ñu ngi lay ñaan borom bi nga jàppale ñu ba ñu xam ne ñoo xam dañ lay tudd ni ko sa yi alayhi salaam doon ko defe wobika am say naa bu ñu ngoon jotee bu ñu gontoo comme nii la rek ci yow la jaar wobika naxyaa suñu dund ndax borom bi mooy inna xayaati wa mamaati wa mahyaaya waaw loolu lépp lillah sama dund sama faatu Ah, na may faatoog na may deewe loolu lépp borom bee ko moom ak kañ kon allahumma bika asbahna gis nga ñaan yi comme niñ ko yàggee waxe boo ko seetloo dafa fees dell ak tawxiid ndax ku sa tawxiid matul de toute façon sax ñaan manu la waaw fokk nga xam ne gis nga yi amul mbindeef du ko defal mbindeef lii borom bi kese la képp ku lay dig naan la walla yow moom li nga dund ba nangam day da wax lu ko leerul waaw waaw borom bi moo yor aajaal yi di xel yi kañ ngay faat wa ma tadri nafsun bi ardin tamut benn bakkan xamul ana ban suuf fa lay faatu di jaayu aay nag waaw la waaja doon wax loolu ma gaay dañ doon fo xaw ma ndax histoire bu dëgg la eh, naan benn sëriñ Sénégal dafa ñëw benn tudd waaw léegi euh, euh, taalibe bi na moom doom bi moom la ko tudde quoi sëriñ bi kontaan euh, daal di def ay déclaration waaw ne gone gi non seulement dina gudd fan dina bari alal te dina nangam ak nangam fi muy nekk di wax noonu rek waaw fekk dañoo tudd ba pare ñu jëlaat liir bu yóbbu sawaay commencé nag bii défoulé wu nag di jaay ne moom nguurug yàlla ji da cee am dara quoi ci loo xam ne teguwa sax waxul sax insha allah ah non gars yi dañuy dogu comme si ñoom ñooy def te ñeme yàlla boo moy li mu réere barki bi xamu fàtte na te li muy réere bi guddi gii di ñëw da koo yaakaar dong waaw da koo yaakaar dong man nañ ko ko toggal sax am bëñëm yàqu ñu yóbbu ko urgence wala am luy tëgg ci nopp bi ñu yóbbu ko urgence dootu ko reere wala ñu ñu tàgge ko koo xam ne moom manu fee toogati di reer wala am yitteen bu taxaw loolu da koo yaakaar képp muy ñeme yàlla waaw commencé di dogu nag naan dina gudd fan waaw maa leen ko wax dina bari alal fi mu nekk di lim di lim di lim di lim am ku génne fële ku ñëwaat ci biir salon bi daal di dee sëñ bi ndànk mais ah bébé bi de dellu na quoi waaw mooy liir bi bi ñu ko tudde nii mu commencé naan dina gudd fan dina nàngam faatuma waaw xam ne loolu ak kàccam feeñ moo tax yooyu nekkal jàmm man ngaa wax ne insha allahu de ñu ngi koy ñaanal waaw wala nga ñaan yàlla guddal fanam waaw teg ko ci siraatal mustaqim loolu man nga koo def mais dogu naan lii mooy am wal iyaadu billah qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil aalamiin laa shariika lahu wa bidaalika umirtu wa ana awwalul muslimiin lii mooy profession de foi waxal ne gis nga samay julli ak samay li may sóoboo di jaamu yàlla ci ajak façon yooyu yëpp umraak yooyu yëpp wa mahyaaya ak sama dund wa mamaati ak sama dee lillaahi yàlla la ñeel waaw ñeelu benn bu xaabakat bu lay tëkku nag di la tal xam waaw gaa dem fa joxe sa tur ngir mu ray la qul lan yusibanaa illa ma kataba allahu wax leen lool nee leen hey bañ la ne ah nga ne leen alquran nee na kul waxal yow yeneen saa salaam yéen i julli di wax leen lan yusibanaa du ñu dal du ci lu naqari waaye du lu neex illaa lu dul ma kataba allahu li yàlla bindoo ngir ñun mu bindee lu neex luy agsi ci ñun mbindeef manu taxaw ba fenk loolu ba du agsi waaye bu bindee musiba wala lu dul noonu lu dara dal ci ñun amul kenn ku mën a taxaw ba ba kël amul huwa ma walaanaa moom moo moom mooy suñu kilifa moo méngoo suñuy mbir ma pay pas yéen yi jàpp ne da ngeen am ci dundu nit ñi borom bi da leen may xawla quwwa ba ngeen di décider naan da ngeen faat nit ak tamit yéenay dundal nit kazabu kazabtu ka yow kazabtum wallah yéen ñëpp nar ngeen ay expliquer yu mag ngeen wal iyaazu billah waaw lillahi rabbil alamin lañu laa sharika la kenn associé wu kenn bokkaale wul ak moom bokkul ak moom ci affaire boobu yii amul kenn du malaata bu jege du yonent bu jege alayhimu salaatu wassalaam du wali yu du kenn yàlla tere nag ay buxaabakat yoo xam ne ñoo gën a salte ay xol ci kaw suuf yoo xam ne ñoom ñooy décider ci dundum nit ñi ak deewu nit ñi borom bi nag mën na leen a jay ñuy def borom bi di def mu tombe sanastadrijuhum la borom bi wax min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin nit day nekk ci caay-caay nit ñi nit yi lu mu laal mu ubbeeku te kat ci caay-caay la ne di rey nit ñi di def lu ko neex muy gën a am santé affaire yi di gën a dox gars yi di indi ñëwu mais dara borom bi bàyyi ko rek di ko seetaan borom bi ne lool maa koy jay kooku damaa bëggul gindi ko dama koo bëgg jàpp loxo ci poche ba ni ma koy alaki sa nastadrijuhum min haythu la ya'lamun côté bu xaabakat yi tamit noonu la da ngay gis koo xam ne daanaka lépp lu mu wax gaa yi gaa yi buñ ko vérifier gis ko gaa yi daal akaay laay moom lépp lu wax diñ ko gis baax na ba déggul la <laughs> wolof yi moom dañoo feebar ñoom moom moo tax boo bëggee lekk xaalis ci ñoom moom côté bu xaaba moom wala iyaadu billaah bul dégg wolof moom boo ko déggee sax bu yeboo nga dem koo xam ne kenn xamu wolof <laughs> waaw léegi nag nga ñëw nag mel ni ku déggul wolof di làkk làkk ba yow di xaw kii ba ay forbaat rek nga ci am boobu yow la ñuy gën a gëm fii mu ne pare nañ ngir jox la ay alal yàlla wala iyaadu billaah waaye bul xaram la waaw xulwaanul kaahin bokk na ci yeneen saa salaam tere woon mooy li nga xam ne moom la ñuy neexale le magicien li ñuy neexale ki nga xam ne mooy njabarkat bi la ngay dem jox ko weexal ba nga koy jox loolu dafa xaram moom bu koy consommer waaw yow bi koy jox dafa xaram ba koy jox waaw bi fa dem kese yoneen saa saam nee na man ata arrafan ku ku dëkkal kuy jéem xam-xam lu xew ëllëg ak suba wala boog yow sàcc nañ sa mbir kan la mu naan dalay xoolal dalay pittaawal moom meer bi yor yor ay pittaawa yor naan nga naan ah mais xoolal ma waay maanaam gis naa tukki de kàcc rek ma di sa ma ne la ma ne kàcc nga naan lay loo bëgg après kàcc daa am âge <laughs> waaw saaxir boo gis ab kàcckat la wala yuflihu saaxiru haythu ataala sayna Muusaa wax wal iyaazu billaah gis nga saaxir bi jamais jamais jamais mu mu mu mu mu mu mu nekk koo xamante ne nii day texe fu mu mën a nekk nag loolu mënul a nekk waaw loolu mënul a nekk waaw kon loolu ay kàcckat lañ waaw ay kàcckat yu mag lañ waaw ku bañ nag ñu la la kàcckat bàyyil jabar ba nga nekkee jabar nga nekk kàcckat yeneen saa saa nee képp ku dikkal waa juy xam-xam la mu wax la dëggaloo ko mais dëggaloo ko quoi yow moom quarante guddi quarante jours a ngi lépp loo julli yàlla du ko naw kenn du la ne bul julli de di julli parce que julli bi farata la mais yool ba ci waroon a génne résultat yi la la yàllay xaj kanta bu dee dalaa wax ne la sa lii bi di wa ko jël wala sa tukki bi balaa weer weer dee di gisu tukki nga gëm ay xéewal dina ñëw nga gëm ko yow faqat kafarta bima nuzila ala muhammadin sallallahu alayhi wasallam yow moom weddi li nga xam ne mooy diine ji ñu wàcce woon ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax ñun suñu société yi c'est yoo xam ne dangerosité gi dafa rëy dangerosité gi wax yow dafa rëy ñun <laughs> parce que ñun yooyu kese lañ gëm daanaka ci la ñuy waaw koo ñu ci ci ci ci ñooñu rek lay taxawaalu quoi sëriñ soo suñu naan ci alquran lay liggéey waxoon naa la loolu waxu caaxaan la daa xam ne yéen da ngeen di ne da di gëm alquran gis nga bu demoon ñoo xamante ne nii bible bi la ñuy waxtaane ay chrétien lañ danaan ci biible bi lay liggéey bu demee ci ñoo xam ne gëmuñ ci yooyu dara mu wax leen ñoom lañu gëm kene ci loolee ci lay amila sawaay alors que day kàcc kese waaw ay psychologue lañ rek dañoo jàng seen psychologie xam ne lii ngeen gëm lii ngeen jàpp ñu ñu jaare leen foofu kon yonent bi alayhi salaam waaw allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya waaw ci yow de lañuy dekki dekki dajale ga buñ faatoo ci yow lañ jëm waaw waaw loolu moom fees na ci téere al-Qur'an moom waaw yawmul baasi <laughs> laa rayba fiihi amul sikki sàkka te bu leen di sikki sàkka waaw wa qaala alladhiina uutul ilma wal iimaana laqad labistum fi kitaabillahi ilaa yawmil ba'th fa haadhaa yawmul ba'th walaakinnakum kuntum laa ta'lamuun waaw mu ko mooyam naan wa yawma taqumu saa'atu yuqsimu al-mujrimuuna maa labisu ghayra saa'a bés bi saa di taxaw way doom mu ñaa jaamoo yi di waat nan mii ñun saxuñu ci waxtu rek borom bi na kadhalika kaanu yufakun nii lañ ñëwoon doon expliquer ah aka ñoo mën a wax lu amul yow nga dund ci àddina bi lu ne nga def ko fi yow man am taxaw nga ne yow foofu defoo fa sax waxtu mais ñi nga xam ne nag ñoo am xam-xam ak ngëm yàlla gu leen yàlla defal ñu ne leen hé ba leen seen waxi caaxaan yi laqad labistum yéen ngeen tax fii di daaw di laayi laa yow leen maa ni ngeen dal way non seulement ca kaw suuf la yàlla bindoon ne ci ngeen di nekk ci ngeen di seen dëxal ya jeexal ngeen waaye ci biir suuf bañ leen suulee la fa ngeen di tax fa la ngeen fay def ba di taxaw def ngeen ko léegi nag bis ba ngeen doon bañ ne fa hada yawmul ba'th lii mooy basu dekk bi walaakinnakum waaye yéen ci yéefér yi kuntum na ngeen a newoon ci addinaa ta'lamun xamu ngeen woon tus ba pare xem nit ñi jàpp na yéen kesee xam fa yawma idhin la yanfa'u alladhina zalamu ma'dhiratuhum wala hum yusta'tabun gis nga ñi tooñkatu seen bopp yi bokkaalekatu yàlla yi seen ngànt yi ñuy joxe yooyu amu fi njariñ quoi te kenn du leen ko nangul kon nag wa ilayka nushur waaw ci borom bi lañuy dellu de waaw fàttaliku leen li borom bi ne hein bés bi nga xamante ne nii ci lañ leen di delloo ci seen borom quoi Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim bu keroogee moom képp ku doon caaxaan di nga am problème wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun teet leen dee leen sóoraale yàlla ci ndigalam yéeg tereem yi di sóoraale bés boo xam ne ci lañ leen di delloo ca borom bi du yaay dellu de dañ lay delloo amul kenn kuy dem naan bëgg naa dem lu dul yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñoom dañ leen di laaj amul kenn ci yonent bu borom bi ñëw di faat lu dul malaaka mi dina ñëw daal di koy laaj ndigal ne ko ah waxtu dem de daa mel ni jot na waaw te amul kenn koo xam ne waxtoom bu jotee danaan déet non nañ ko repousser Seydina Adam alayhi salaam moom moo ne woon déet moom dane moom jotul waaw parce que malakul mawt daa ñëw ne ko Adam <laughs> at yi la sa borom defaroon nga war koo dund te bu jeexee ma ñëw faat la jot na Seydina Adam ne ko yow yàkkamti nga malakul mawti na ngaa juum <laughs> mu ne ko ah, des na mu ne ko ah des na mu ne ko waaw ma ne ko parce que da ngaa ne sa doom bi euh, Daawuda alayhi salaam yaa jëloon ci say at may ko mu ne la ah, a waaw waaw waaw waaw <laughs> après mu d'accord daa fàtte mu ne nasiya Adam fa nasiya zurriyatu yeneen saa sa nekk si Adam dafa fàtte njabootam ñëw fàtte gannaaw waaw ñun ñu parewul ñii <laughs> kuñ ci ne woon suba ngay dee moom waaw. tey lay concentré wu ci jaamu yàlla yàlla xam na ne du xëy bu amee liggéey bu muy non mu leer ko du ay du ay du wa du du du ay léeboon léppoon amoon na fi naanaana day dee suba la lan samedi tey la vendredi ah mais sama quinze août deux mille suba ngay dee taw kib ko dafa leer te leer na ko ne suba balaa quinze heures tu ne seras plus là eh, kook doom dootul nag boo mayul day commencer di sujjóot rek waaw tiim alxuraan bi bu dee <laughs> <laughs> ah mais sauf que nit ñu bari lool da leen du dikkal lépp ci nit ñi dañ doon xam kañ la wa ma ta'lamu nafsun bi ay ardin tamut tamut kon allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namut wa ilayka nushur suba wa idha namut wa ilayka nushur kon nag nañu jàpp kàddu yi bokk ci as azkaaru sabaahi wal masaa ah xam nga a cheikh al qahtani ah rahimahullah def na ci lu am solo ci hisnul muslim boo ko amee eh, boo demee foofu am na foo xam ne azkaaru sabaaxi wal masaa la ko tudd nga yor ko suba gu jot nga teg astaghfirullah jàngoon nañu ko <laughs> mu ngi ci archive bi yooyu mu def noonu ah jàng nañu ko mu ngi ci archive waaw c'était en deux mille vingt deux fële ca ginnaaw ra ay ndeysaan ca Sénégal masha Allah ay boobu moom Sénégal la woon moom waaw ndeysaan waaw boobu nag laa fa lig wal nañu fa yàlla delloowaat insha allah ay yoon yoon ci jàmm hein mooy soit nga nga nga yoroo di ko jàng jàng ko suba gi mu ngoon gi nga jàng ko yii yëpp imaam indi fi ak yeneen sax yu mu indiwul ci buntu bi di nga ko fa fekk wallahu taala